أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه وكل من والاه إلى يوم الدين لمودي الأخضري فكنا كيكو تالف موتود عبد الرحمن الأخضري موم نك téere la bu ràññeekoo ràññeekoo mel ne sax mag ñi ñu ci bare bari daanañu ca tàmbalee seenum njàng mbaa daanañu ko gaaw a jàng li tàmbalee ci bopp bi rek ba ca bunt bu jëkk ba am nañu seetlu ne jot na fee tudd fukk ak yett yoo xam ne ay warteef lañu ab jullit bu nekk mu kàllaf war leen a xam te sàmmoonteeg ñoom tuddaale itam ñaar fukk ak juróom ñaar yoo xam ne lu ca nekk lu araam la ab jullit war koo xam te moytu ko bu baax a baax bunt bi ci mujj itam muy baabu sëx wi ni mu ko leerale doy na waar bari na téere yu mag yoo xam ne sax leerale ko noona bismillah fii nag la tàmbalee bismillahi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewli dijj yi arrahimi yàlla ki aji xéewle xéewal yu yi dafa tàmbalee ci turu yàlla mi nga mooy arrahman mooy arrahim arrahman mooy kii xéewle xéewal yu dijj yi te yi te jagoo ci ñenn ñi arrahman daañu ko jagleel yërmaande àdduna ji nga xam ne ñëpp la ko yàlla boole ba sax ña koy weddee kay mooy arrahim nag ñu koy jagleel yërmaande yi àllaaxira ja nga xam ne ñu gëmoon rek la ko yàlla féetaleel tàmbalee tur yàlla dañu ko fonk lool ba yonante bi waxan ne seen mbir yi am solo te leen ko tàmbalee tur yàlla wax na itam luñ ko tàmbalee wut day ñàkk barke ba barke ba daal moom du mat faaw mu am sikk dem na ba sax ci yoonu waa Maalik moom booy rendi tey ko te waxoo bismillahi maanaam daal tuddoo turu yàlla kenn du lekk la nga rendi bu fekkee fàttee tax nag moom du ko yàq wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina sunu sang muhammadin muhammad wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay saxaabaam wa sallama te mu dool leen wóolu wala te mu dool leen mucc alhamdu xeeti cant yépp lillahi aji nekk la ñeel yàlla rabbil aalamiina kay borom bindee fi wasalaatu dolli teraanga wasalaamu ak dolli wóolu xalaa sayyidina yàlla na nekk sunu sang muhammadin muhammad xaatimi nabiyiina kay aji mottali ñañu solo wa imaamil mursaliina te ilimaani ñañ yónni daañ jàng xaatim daañ jàng xaatam gannaaw bismillahi rahmaani rahim te cee teg sant yàlla julli ci yonente bi ñaan yàlla dooli teraanga ak jàmm sang bi nga xam ne moo mujj ci ñi yàlla yónni gannaawam yàlla di yónni keneen te it moo gën ci ñépp ñi yàlla yónni mu tàmbali nag aw awwaluma aji jëkki la nga xam ne yajibu dana war xalal mu kàllafi ci mu kàllaf tasxiixu imaanihi moo di wéral ak gëmam summa maarifatuma topp xam la nga xam ne yuslixu dana yéwénale bisi ci moom farda xaynihi faratay jëmmam ka ahkaami salaati ni ki attey julli wat tahaarati ak laab wa siyaami ak koor daa wax ne mu kàllaf li mu njëkk a def mooy fexe ba xam nam war a gëme boroomam mu kàllaf nag bu dee ci at ci yoonu Maalik moom mooy ko am fukki at ak juróom-ñett siiw na lool nag ñu baree bari wax fukki at ak juróom waaye nag bokk na ci tegtali kàllafe itam jëmm ji am ndoxum man yu ndoxum yàlla yi boole mais bàyyi ko ci góor may bàyyi ko ci jigéen yàlla amale ci doom ci coobareem koo xam ne génn na ci moom tegtal la ci ne kàllafe na ba tey bu dee jigéen su gisee li ñuy wax baax muy reegal tegtal la ci ne kàllafe na bu ëmbee itam ci ne kàllafe na ba tey nee nañu sax kawarug naq bokk na ci tegtali kàllafe waaye nag yooyu yëpp fekk rekk mu ànd ak xelam ak sagoom waaye ab dof moom lu mu mage mage taxu ko kàllafe ku xas kàllafe nag na xam ne li yàlla santaane lépp sant na ko ko li yàlla aaye na ko ko mu war a taxaw temm nag ci xam la mu war a xam te jëfe ko kem kàttanam la njëkk nag mooy fexe ba wéral na muy gëme boroomam wéral gëm nag ci lislaam dafa amuk jàppandi lool ndax juróom benn yi nga xam ne moom la addis ba indi muy gëm yàlla ci boppam ak gëm malaakaam yi ak téeréem yi mu wàcce woon ci ay yonanteem ak yonante yi seen bopp ak bis akub dogal juróom benn yi moo di gëm ci lislaam xëy na sax boo ko teqalee mu ëpp yi waaye nag mënees naa jàpp rek ne gëm juróom benn yi moom ëmb na lépp lépp li ñu war a gëm ci lislaam am na nag benn kaset bu nu ko jagleel waxtaane ca juróom benn yii lu tee nag ki nga xamee ne teqale gëm da koy jafe mën naa jàpp rek ne yàlla am na te it sàkkul boppam te it kenn sàkku ko dalewul fenn di am fenn melowoona gépp te gépp mata di sori na ko mën naa tàmbali ak gëmum noonu rek gën di leerlu nag ndànk-ndànk bu fekkee ne jekki-jekki taxaw temm ci gëstu wàllu gëm da koo jafe mën naa tàmbalee ci noonu rek su ko defee nag bu wéralee ak gëmam mu taxaw temm ci li ko yàlla sant te muy loo xam ne kenn mënu ko ko defale bu ñëpp defoon ba mu des moom it du tax jaanam wàcc mu taxaw temm ci xam loola li ki julli juróom bi nga xamee ne da ko war bis bu set li feeg mi ngi ànd ak sagoom rek julli du ko wàcc mu fexee xam lay tax jullee baax ni ki laab gaag lépp lu ci aju bu jegee weeru koor balaa weeru koor wee dugg mu daal di xam lépp lu aju ci weeru koor wa bu fekkee ne am na alal asaka war ko mu daal di fexee xam lépp lu aju ci wàllu asaka su fekkee aji màkka war na ko bala caa dugg mu daal di xam lépp lu aju ci aj màkka nga xam ne daal bu ñu nee sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mooy rekk lu mu toll ci dundam xam ko du sañ song leen lu mu xamut ci mbirum diineem mbaa mbirum addunaam ndax mbirum diine ak mbirum adduna benn rekk la ñëwuñu dafa war jàng téere yëpp daal di xamandoo lépp lépp fi saasa moom daal kenn ku ne bu farloo ci balaa bugg ci menn mbir rek xam la ca lislaam wax rek mu daal di doy topp nag téere yi ak xeeti xam-xam yi di leen jàng ba géeju ca ba mën caa gindee loolu moom fardu kifaaya la maanaam bu ko ñenn ñi defee rek mu doy waaye nag bu ko ñëpp sàggane itam ñëpp bokk am bakkaar yett yi nag moom kenn ku ne war naa farlu ba xam leen bu baax a baax fi saasay saasa mooy lu aju ci julli juróom ndax li muy ñëw bés bu nekk ak cëram yi ko yàlla dénk mu xam lam ca sañ ak lam ca sañut li ko ñetteel nag lu ama am solo la te ñu bari di ko faral di fàtte mooy nit ku ne la mu wutee warsagu àdduna moo xam dafa yor métier walla muy jaay ak jënd walla muy bay wala muy sàmm war nay xam lu lislaam wax ca loolee ndax jullit moom sañuta jëfandikoo lu may lu dagan te bu xàmmewut lu dagan ak lu araam du mën a moytu lu araam kenn ku ni sax ci gàttal rek war naa fexe ba xam atteb jaay ak jënd ndax àdduna li cëpp boo ci nekkee benn ngay jaay walla ngay jënd waaye nekk ci te doo jaay doo jënd moom doo ko defloo keneen tam bariwut waaye jibu dana war alayhi ci mukallaf ay yuhaafisa muy sàmmoonte xalaa xududillahi ci daytal yàlla yi daytal yàlla yi mooy àtte yàlla yi rek wa yàqi fa tem muy taxaw inda amrihi fa ndigalam wa nahyi akuk tereem wa yatoo ba te muy tuub ilallahi jëm ci yàlla subhanahu soreel naa ko lépp leelul ci moom añ an yasxata ci njëkk muy mere alayhi ci moom mu kàllaf mu ne dafa war a taxaw temm ci sàmm àttey boroom bi ndax doomi aadama yàlla da koo sàkk te bàyyiwu ko lu ko neex waxe lu ko neex defe dane ko defal lii bul def lii sañ nga lii sañoo lii kon nag na taxaw temm ci li ko yàlla digal saa yu ne mu ko cee gis li ko yàlla tere bu bañ koo jege bu ko ba kanam ak seytaane ak doyari doomu aadama jàppee ba mu jege la ko yàlla tere mu taxaw temm ci tuub tuub gu sell fi saasa dellu ci boroomam ñaan yàlla jéggal ko balaa merum yàlla wàcc ci moom wax bu ko yàlla meree xëy na du ko mayeti tawfiix yi wëlbatiku tuub wa shurootu tawbati sarti tuub ànd na damu mooy réccu xalaamaa ci la nga xam ne faata raw na wan niyatu ak yéene allah yaoda ci mu bañ a dellu ila zambin jëm ci bakkaar fii maa la nga xam ne baqiya des na min umrihi ca dundam ga wa an yatruka ak mu bàyyi almasiyata mooy ga fii saaxatihaa ci waxtoom wa in kaana nekkoon na mutalabbisan di aji làmboo bihaa ca moom wala yaxillu te du dagan laxoo ñeel ko an yu axira mu yéexe at tawbata tuub ga wala yaqoola te du sañ wax ne xataa yahdiyani yi ba jubal ma rek allahu yàlla fa innahu naka loolu min alaamati shaqaa yi mi ngi bokk ci màndargam texee di wal xidlaani aku gecci mooy ñàkk ndimbalul yàlla watam sil basirati ak far gis ci xol maanaam gis ci xol bu tëliis ne fatt rek amatul dara ci leer ndegam daa waxoon ne mu kàllaf ñàkk jàdd yoon daanaka bariwut xanaa ëppante waaye kurul jàdd yoon moom benn yoon ñëw na ci doomi aadama yi kon nag doomi aadama saa yu jàddee yoon rek na daal di tuub dellu ci yàlla tuub nag daa ami sart ba ci njëkk mooy na rëccu ci xolam mettitlu lii ko yàlla aaye woon ba noppi mu sàggan ba dem def ko ba ca topp mooy mu dogu ci lu yàgg-yàgg du ca dellooti mukk mukk mukk ñetteel ba nag mooy bu fekkee mooy yàlla ga ma nga ca woon mu daal di koy bàyyi fa saasay saasa ndax bu nekkee ci mooy yàlla ba noppi ne damay tuub day mel ne kon kuy reetaan yàlla daañ ca boole nag ni lu bari nit ñi di ëpp def mooy di bëgg a wax loo xam ne wóor na leen ne ay na seen xel ak seen xol ak seen gëm fàttali na leen ne leen loolu lu aay la waaye du tey rek ñu song wax ko ne ah na ma yàlla baal day waaye nangam day jiital rek na ma yàlla baal waaye daal jàll wax la mu bëgg a wax loolu reetaan yàlla rek la lu mata moytu la na moytu nag di yéexe tuub naa yàlla rek day moo namagul ci man ma jub waaye bis bu naree ci man ma jub rek ma jub loolu day moom tegtal la ci ne dafa nar a di teyit dafa ñàkk ndimbalul ki ko sàkk teyit day wane ne xolam àgg na ci gumba maanaam leeru xol moom mel na ne di seetu lu bari ni nga xamee ne rek yaramam yi bu wéradee nekk mu siburu ba boppam di metti te taxaw tem ci lu ko faj te lu ne damay bàyyi rek yàllaa ma teg si buru si mbaa tawat ji bu bëggee ma wér rek ma wér ni muy sababloo rek wér googu noonu la war a sababloo gëm gee topp gi kem kàttanam te bañ na rek yàllaa def lépp lu ko soob rekk mu am déedéet ni nga xam ne rek nanguwu ko ci mbiri àddunaam ba tey na farlu ci bañ koo nangu ci mbirum diineem ak mbirum alaxiraam su fekkee ne bàkkaar ba digganteem ak yàlla rek la kon bu rëccoo def gam ko defoon te teg ko ci kaw daal man maa bon sama boroom aaye ma lii ma doon ko def te bañ koo teg ci man day jële naa ci bàkkaar bi wéye dig yaram baa jële naa ci sama liggéey yàqu mbaa yooyu déedéet na ko teg rek ci rëcc ko lool ci kaw ne rek mu ngi doon def lu neexul yàlla bu defee loolu dogu ci bañ caa dellooti mukk mukk te bu fekkee mu nga ca woon mu bàyyi fa saasay saasa kon loolu tuub na na rafet njort ne yàlla nangul na ko te bañ a naagu bu fekkee ne bakkanam ak seytaane saytaane akuk doyadeem dafa tax mu defaat bakkaar boobu itam na dellu rek tuubaat tuub mel noonu bañ a naagu doonte bakkaar bi dana ko def ci bis bi ay yooni yoon it saa yu ko defee rek na wëlbatiku tuub tuub gu sell delluwaat ci yàlla te yaakaar ne yàlla mën na koo baaxe ba mu bàyyi ko bu wér mu des nag bu fekkee tooñ nga mu tooñ yëmul ci digganteem ak boroomam dafa jàll ci digganteem ak moroomam àqi doomi aadama moom moo gën a mata moytu ndax yàlla moom dafa am man sañ jéggale yomb ko lool doomi aadama nag moom dafa tële mënut sañut moo tax jéggale jafe ko lool lool kon nag jépp àq ju dox diggantee mag moroomam rek na fexe ba àq ja set wecc dara bañ caa des bu ko jéggaloo mu jéggal ko baax na nu mu ko mën a fayee mu fay ko nu mën a fexe ba mu jeex tàkk daal moom na fexe ba jenn àq bañ a dox digganteem ak moroomam bu dee àqi alal moom moo gën a yomb ba delloo ndax bu fekkee ne borom alal ja mi ngi dund te mën nga àgg ci moom da koy delloo rek alalam te jéggalu ko bu fekkee ne itam borom alal ja nekku fi nga jox ko ka ko war a doon bu fekkee ka ko war a doon nekku fi nga saraxeel ko ko rek kon wàllu alal moom noonu lañ koy delloo bu dee nag yàq derub jàmbur nag moo gën a diis bu fekkee ne ki nga yàqal ab deram mi ngi dund te yëgën na na yàq ab deram da koy jéggalu rek ba mu jéggal la bu dee nag kooka nekku wi day doy waar ndax yàqu der nekkul lu ñu donn ma nga di ko mën a jox ay donoom xanaa kon da ngay def foo toll di baril sàkkul njëgal sa bopp di ko sàkkuwaaleel njëggal tey baril tuyaaba rekk ndax bu ëllëgee bu ngeen tasee ca kanam yàlla nga am loo ko mën a fay rek te yàlla xam gi xam ni yow mi réccu nga tooñ nga nga tooñan waaja ba yaa ngi jégalul sa bopp di ko sàkku njëggal tuyaaba jooju rek mën naa bari ba ëpp ak jang ko amee loon yàlla it ci mbaaxam ak ngëneelam mën naa feet sa xol ba jekki-jekki fayal la ak joojee waaye jibu dana war alayhi ci mukallaf xifdu lisaanihi wattu aw làmmiñam minal fahshaay ci aw ñaawteef wal munkari ak lu ñu sib amaana ñu fireeku lu ñu sib rek waaye mooy lu bon ndax buñ ne almaarof mooy lépp lu lislaam rafetlu buñ ne almunkar nag mooy lépp lu lislaam ñaawlu wal ak wax alxabiisi ju di aji ñaaw wa ay maani talaaxi ak ngiñi pase wa intihaaril muslimi ak gëgg ab julit wa ihaanati yi akuk doye dalam wa sabbihi akuk ŋàññam wa taxwiifihi akuk ragalloom maanaam di ko xuppa ko tiital fii xëyri xaqin ci lul àq sharax yin bi ko jug yoon mu kàllaf mu ne war naa sàmm cëram yëpp yëpp yëpp waaye nag làmmiñ moo ci raw làmmiñ moom dañu wax ne cër yëpp buñ xëyee dañ koy wax ne ko ay làmmiñ jéemal a jub te aw ci yoon yow de boo jubee nu ñëpp nu jub waaye boo dëngee rekk dëngaale nu ne mu kàllaf mu ne war naa sàmm làmmiñam moytu caa wax wax ju ñaaw bokk na ci wax ju ñaaw nag di tuddul aju ci buntu suuf jëm ci sawukaay bi mbaalu ko nuru mbaalu mel ne joteeg góor ak jigéen man koo tegginal ba noppi nag jaar ci digg ba lu mel noonu lu mat a moytu la ci gàttal sax wax bu ñaaw moom mooy rek jëpp wax joo xam ne boo ko waxee tuy rus faaw nga rus rek xamal ne jooju wax rafetut boroom wax ju rafet doo ko rusa wax du tee nag ka ngay waxal moom bu fekkee ne boo xappatiwul ci digg ba du xam la ngay wax daañu la may nga xappati ci digg ba ni ki boo ko doon jàngal ci lislaam joteeg góor ak jigéen àtte baag la ciy aju te mënu koo xam dañ koy tegginal di ko wax rek alwatu laal waaye nag bu mënta xam alwatu mën ngaa seet noo ko ko waxee nu mën a xam bu fekkee nag boo jaarul ca digg ba du ko xam mën ngaa jaar ca digg ba wax ko di ko wolof di waxe dëgg-dëgg yëpp it noonu la mel làmmiñ yi ci aaya dafa bari bokk na ca waat ci fase soxnaam mbaa waat ci goreel ab jaam loolu mel na ni sax nun du sunu aada fase moom yàlla bëggu ko waaye nag su mënta ñàkk na ko def rekk te bañ ko acc ci ngiñ ni ki muy waat ne soxnaam te boo génnee kër gi rek fase nga na moytu mel noonu goreel ab jaam itam jamonoy jaam amee tuyaaba ju rëy rëy la waaye nag bëgguñu itam ci yooyu jamono kuy waat ci goreelub jaamam ni ki tey duma génn kër gi waat naa ne su génnee kër gi rek sama jaam bi gore na loolu addis bi da koo tere am na ñu ne tereg araamal la am na ñu ne tereg sib la tey dañu ne ku koy defa ko defaat rek ñu war koo yar ba mu bàyyi ko bokk na ci araam te war koo moytu ci aw làmmiñam moom jullit bi mooy di ŋàññ mbokkum jullitam mbaa mu di ko yàpp ci aw làmmiñam mbaa mu di ko gëdd mbaa mu di ko xeeb ci aw làmmiñam mbaa mu di ko xupp ak xuppaat ci aw làmmiñam te fekk na jullit boobee jàddul yoon deful dara bu fekkee ne kooka daa yoon bu ca xupp waree ñu xupp ko bu ca yar waree ñu yar ko bu ca géttan waree ñu géttan ko nga xam ne ko saña yar mbaamu sañ koo géttan boo ko defee itam tuyaab rek la cay am waaye nag bu fekkee jullit ba jàddul yoon kon def ko kenn ci ci tooñ rek bokk na ci yi gën a araam ndax addis ba nee na jullit dëgg-dëgg mooy ka nga xam ne mbokk julitam mucc nañ ci lori làmmiñam mucc ci lori loxoom kon jullit bu ne daa war a jàppe mbokkum jullitam ne boppam rekk te yàlla tax lu mu bëggul koo ko wax bu mu ko wax mbokkum jullitam lu mu bëggul koo ko def bu mu ko def mbokkum jullitam moom daal nay jéem mbokkum jullitam fu mu toll di ko yéene lu baax di ko waxal lu baax di ko defal lu baax te yàlla tax loolu mooy gàllaaj gi nga xam ne moo gën a yomb doo ci sonn te it ci lañ gën a mën a amee ak mucc tey ak ëllëg waaye jibu dana war alayhi ci mukallaf xiiwu basarihi wattu jisam ba mina nazari ci xool ilal xaraami jëm ci aj araam wala yaxilu du dagan la xoo ñeel ko añam dura mu xool ilaa muslimin jëm ci ab julit bi nazaratin ci ab xool tu zihi dana ko lor illa an yakuna ndare bu dafa nekk faasiqan di ab saay-saay ko wax kàccoor fa yajibu kon dana war hijranuhu ak tongam tong nag mooy jàmbu mu jàll si ci bët bët day lu day day waar li ci ëpp boo teyee say bët rek loo gisut daanaka mën nga caa mucc waaye nag boo sànnee say bët rek fu ne mu dal fa mucc dal di jafe kon mu kàllaf mu ne war naa téye ay bëtam moytu caa xool lu yàlla araamal ku ko xool loola nag moo xam dañ koy génne ci tele mbaa dañ koy génne ci cinéma mbaa ci théâtre mbaa ci journal yi mbaa mu ko romb ci mbedd yi mbaa sax ci biir këram moom daal lépp lu mu sañu sa xool rek góor góorlu ci bañ koo xool bu ay bëtam jekkee jekki tegu ci dara nag bu daal di xam ne lii aay na daal teggi fa saasay saasa xool booba kenn du ko ci bindal bàkkaar waaye nag bu xoolee ba xam ne lii aay na te teewul mu jàll xool nag loolee lañ koy bindal bàkkaar te ab jullit war naa moytu di xool mbokkum jullitam xool bu ñaaw boo xam ne bu ne ko jàkk rek xam ni moom mi ëmbalu ko am yiw jullit bu ne daa war a xool mbokkum jullitam xoolub yërmaande xoolub yàlla tax na fa ma teg saa bopp laa la teg lu may nag kooku jullit la waaye dafa sàmmoonte wut ak am jullitam day def lu yàlla araamal te du ko làq-làqal da koy fësal ñëpp di jàkkaarloog moom kooku mooy faasiq kooku nag bu fekkee ne yow am nga sañ-sañu dindi lu bon loolee ci wax mbaa jëf doo ca sañ a danirloo boo ca danirloo rek daldi am bàkkaar bu fekkee nag mënu caa wax mënu caa jëf nag na la naqar ci sa xol te nga daal di tàggoog moom fi saasa ndax fu ñu defee bàkkaar te mënul ci dara doo fa saña toggati jëm ja koy defit doo saña àndateeg moom kon loolu mu ne day war bu dee kàccoor nga tong ko tong mooy jàmbu mooy bu fekkee mënoo ci dara danga koy jàmbu wan ko gannaaw ndax xëy na mu xat ba wëlbatiku de siwaat ci yoon wi jàmb gi nga koy jàmbu nag doo ko tudd doo ko taas boo ko rombee doo ko nuyu waaye yàlla rek a tax loolu moom mën naa yàgg ndax yàllaa tax bu nag jàmbu goo xam ne moom daam lu ngeen seq rek ci àdduna ba tax mënewu leen moom daañu may nga jàmb ko lu tolloog ñetti fan rek te bañ koo weesu ndax xam nañ doomi aadama daa matadi li ci ëpp mer ba jàpp ko dana ko faral di dal waaye nag bu mu ko weesalee ñetti fan ndegam bakkanam rekk la digganteem ak moom ci wàllu àdduna rekk la bu amee ñetti fan daal moom na daal di bàyyi jàmbu ga nuyu ko jàmmanteeg moom génn ci jàmbu ga ndax loolu la lislaam sant waaye jibu dana war alayhi ci mukallaf xifzu jamihi jawaarihihi wattu mboolem cëram ya wattu mboolem ay cëram mastataaxa la mu man wa an yuhibba ak muy sopp lillaahi ngir yàlla wa yubxida te muy bañ lillaahi ngir yàlla wa yardaa te muy gërëm lëxoo ngir yàlla wa yaxdaba te muy mer lëxoo ngir yàlla wa yamura te muy digle bil maarufi ci lu baax wa yanha te muy tere anil munkari walis lu bon maaroof buñ ko waxee muy lépp lu lislaam bëgg taamu ko munkar daañu ko firee lu ñu sib daañu ko wax lu bon waaye mooy lépp lu lislaam bëggul rekk